a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu abu muhammad abdul ghani ibnu abdil waahid ibnu ali ibnu suruur al-maqdisi rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul buyuu' fi baabu shuruuti fil bay'i an Aysata radiyallaahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat jaa'atnii Bariiratu faqaalat katabtu ahli ala tis'i awaaq fi kulli aamin uqiya fa a'inini fa qult in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna walaa'uki li fa'alt fa dahabat bariiratu ila ahliha fa qaalat lahum fa abaw alayha فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء fa innama alwalaau liman aataq fa faalat aishatu radiya allahu anha tumma qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi nnaasi fa hamida allaha wa athnaa alayhi tumma qaala amma ba'du maa baalu rijaali yashtarituuna shuruutan laysat fi kitaabillahi maa kaana min shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa baatil wa in kaana mi'ata sharat qadaa'u llahi ahaqq wa sharatu llahi awsaq wa innama alwalaa'u liman a'taq kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu taala muy indi buntu bu bees bi nga xam ne ci version yi ñu yor mooy buntu numéro cinquante et un mooy bi nga xam ne juróom fukkeelu buntu bi ak benn mu ne ci kitaabul buyu mu ne baabu shuruuti fil bay' mu ne baabu buntu ashuruuti mooy li nga xamante ne nii mooy baabu shuruuti buntu li nga xam ne mooy ay charte di def ay condition fil bay'i ci njaay léegi nag xadis bi nga xam ne moom la ci indi ndax ñetti xadis la ci indi wam al imam Abdul Ghani di ci njëkk rahimahullah mooy deux cent 74 mooy xadis mi nga xam ne ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ñeent mu ne an Aisha mu ngi koy jële ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha annaha qalat mu ne moom de nee jaatni barira mu ne daa am benn jigéen bu ma dikkal boo xam ne barira la tudd moom nag ab jaam la woon bu jigéen voilà boo xam ne ay ñoñoma ko moomoon foofule ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salati wassalam léegi nag fa qaalat bi mu ñëwee mu ne ñëw seet ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha fa qaalat mu ne ko katabtu ahli mooy man de bindante naak sama ñoñ ñi nga xam ne ñooma moom ala tis'i awaq ci kaw li nga xamante ne nii mooy nërëf juróom ñeenti uqiya mooy awaq mooy uqiya voilà waxoon nañ la loolu gisoon nañ ko ca kitaabu zakat waxoon nañ la benn li nga xamante ne mooy uqiya mooy quarante dirham loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon nag bu ñu gisee fii mu ne kon moom daa euh, euh, Euh, nu mu tudd dafa dafa dafa jaayante dafa dafa kii euh, mooy ay ay ay pièces la ci ci xaalis voilà ci xaalis voilà bu nee bu nee dama bindanteeg mooy ngir libre mooy mu joxe lan ala tis'i awaq ci neuf li nga xam ne mooy ugiya yoo xamante ne nii moom lay joxe bu ko joxee fii kulli amin ci at mu nekk nag uqiya benn ugiya voilà waxoon nañ la xaalisu Mauritanie léegi uxiya lañ koy wax mais bokkul ak bii bii wax nañ la léegi lim doon te waxoon nañ la ca kitaabu zakat léegi boo bëggee xam total bi kon da jël li nga xamante ne nii moom lañ la wax fois neuf voilà bu ko defee yow di nga am li nga xamante ne nii mooy exactement li nga xamante ne nii nombre mooy som bi nga xamante ne nii moom de la waroon a joxe moom sayyidatu Barira radiyallahu anha wa ardaaha muy quarante dërëm yi muy quarante dërëm da ngay def quarante fois li nga xam ne mooy neuf boo ko defee li nga am li nga xam ne mooy exactement li mu waroon a jox léegi nag fii kulli amin at mu nekk lal la doon joxe o oh, qiya at mu nekk daa war a joxe ñi nga xamante ne ni mooy benn wu giya loolu la bindante d'accord ak ñi nga xamante ne nii ñooy ay sangam yi nga xam ne ñoo ko moom loolu nag ci kaw la mooy bu ko joxee ba mu mat après moom day day libre voilà day nekk koo xam ne day jote boppam loolu lay wax noonu léegi nag mu ne nag fokk léegi nag mu ñëw nag sayyidatu Aisha fi léegi nag ne ko fa a'inini ne ko ah maa ngi lay ñaan yow sayyidatu Aisha radiyallahu anha mooy nga dimbali ma ci lii ndax moo bari naa foog nga dimbali ma ci boo ko ma ne fa qultu sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na ma ne in ahabba ahluki bu dee ne say ñoñ ñi la moom dañoo bëgg nañu d'accord nañu an a'uddaha lahum mooy man ma natt ko jox leen ko mooy loolee somme bi nga xam ne moom nga leen war a jox man ma jox leen ko wa yakuna waaye nag ah bu ma leen ko defee nag wa yakunu wala wala uki lii faal wala bu ko defee nag ah, ah wa yakunu wala uki lii léegi nag sauf que mooy walaa gi mooy li nga xam ne jaam xam nga jaam bu dee ne dafa génn dafa am ku ko moom mu génn àddina sa bàyyi fu doom bàyyi fu dara kooku ki nga xam ne moo ko moom kookoo koy doon voilà loolu loolu la bu dee tamit waa ji ko jënd kenn new fa kenn moom jaam kese fa mooy jaam ba de toute façon mooy ne affaire boobu te loolu ki nga xam ne da koo jënd moom jaam nga xam ne bu amul kenn ku ko donn ki lay koy moom loolu moom mooy alwalaa ki ko jënd ki ko moom moo koy loolu mooy alwalaa mu ne ko nag waa ci kaw man naa laa defal loolu bu dee say ñoñ d'accord nañu ma natt loolu la jox leen ko waaye koonu mu nekk walaa uki mooy walaa bi li ñu wax noonu ne leen néngoo goo gële lii man maa koy moom faaltu maa ko def fa dhahabat Barira sayyidatu Barira radiyallahu anha nee na ma daal mu mu fa dhahabat mu dem Bariratu Barira ilaa ahlihaa ca ay ñoñam fa qaalat mu ne leen lahum ñeen leen léex du leen waxee li sayyidatu Aisha wax radiyallahu anha fa abaw alayha ñu bañ ah looloo lool duñ ko ko nangul mooy man na bu ko bu la fayalee mais suuf ko walaa gi que yow boo génnee àddina woo kenn bu la doon lool non lool buñ la ko jaayam ah lool kenn ko jaayam ah non non lool ñun ñoo koy fa jaat ñu bañ fa jaat min indihim léegi sayyidatu Barira radiyallahu anha jóge ca ñoom ñëw nag jóge fa ñoom ñëw ci sayyidatu Aisha fekk këram wa néegam wa rasulullahi ci les cette fois ci nag jamono ji nag bi mu ñëwaatee mu fekk fa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam jaalisun mu ngi toog ah fa qaalat léegi nag mu ne bi mu ñëwee mu ne mooy bien sûr dañ koy tënk kenn du ko <laughs> voilà du ñëw rek dugg noonu sarax dugg fa qaalat mu ne inni aradtu ala dhalika alayhim babaw ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha man de gaaral naa loon lool li nga ma waxoon exposé leen ko wax leen ko ngir ñu def ko waaye bañ nañu ah lu dul ne illa an yakuna lahumul ala lu dul ne gis nga méngoo boobale nga xam ne moom mooy am diggante jaam beeg sangam non loolu moom nee nañu ñoom moom moom ñoom ñoom ñoo koy garder ñoom ñoo koy yor léegi nag fa axbarat Aïsa léegi yore sare sa sama ji toog moom xamagul ni mu demee léegi fa axbarat Aïsa sayyidatu Aïsa radiyallahu anha daal di nettali annabiya yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbir mi daal ni mu demee ndax fekkewul début bi quoi waaw fa qaala léegi nag ba mu ko yonent bi alayhi salaam dégloo mu wax ba pare mu ne ko xudiha wastarati lahumul wala ne ko jëlal nangu loolu mooy jë yow da nga ko jaay jënd ko mooy fayal ko loolu de wastarati lahumul wala léegi nag def charte boobu ñu ne moom lan bëgg charte mooy waaw man na ko jënd waaye duñ ko mooy ñun ñoo koy garder walaa gi méngoo bi mu ne nga defal leen lool chartal leen loolu lé ñoom ñu moom ko fa innamal wala waaye malgré loolu nañu xam ne dëgg-dëgg li nga xam ne mooy méngoogoo gële loolu du dox diggante sang beeg jaam bi loolu le li man ataka ka nga xam ne moo libéré jàmba kooku moo ci ci moom moo ko moom voilà mooy ku libéré woon ab jaam it loolu la bu ma libéré ab jaam moom bàyyiwu fi kenn amul kenn ko doon loolu ak ndorom ñépp maa koy jël loolu la naan lu fa innama loola li nga xam ne mooy méngóog ak loolu la li man ñeel na ki nga xam ne ataqa mooy ci goreel léegi nag fa fa'alat Aïsha sayyidatu Aïsha radiyallahu anha daal di koy def léegi mooy wax da ko léegi kon bari ramee leen baax na summa qaam léegi nag yeneen tubaab yi saa saam ginnaaw gi mu daal di jóg. mooy rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy mu xutbal leen fi naasi ci nit ñi daal di xutba fa hamidallah wa saani mu sant yàlla daal di koy bakk daal di koy tànk summa qaala ma wax amma ba'du mooy bam sante yàlla julli ci ah looloo yooyu yooyu kañ borom bi ne amma ba'du ginnaaw lii maa baalu mooy ana lan mooy ndayu maa baalu mooy an mooy xaalu lan moo tax rijaalin ay góor yoo xamante ne nii ay nit ñoo xam ne yastarituuna dañuy nekk di sartal di teg ay sart di teg suruutam ay charte yoo xamante ne nii ay condition yoo xamante ne nii laysat fii kitaabillah nekkul ci téeréb yàlla bi yàlla wàccewu ci dara du ci alquran du ci lan ñu yonentam alayhi salatu wassalam ma kaana min shart mu ne leen nag lépp loo xam ne daa nekk ci charte laysa fii kitaabillah loo xam ne ab charte ngeen ko la nekk te nekkul ci téereb yàlla bi te dëppoowul ak téereb yàlla bi jàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam huwa baatil loolu le moom na leen leer na moom meen na voilà léegi nag affaire bi loolu la waaw léegi mooy mooy Eh, mooy loolu le day nekk loo xamante ne nii mooy neen la de léegi eh, mu ne leen nag fa huwa baatil wa in kaana mi'ata shart mooy même bu leen shart yooyu ñu teg mat na téeméeri shart sans shart loolu neen la du dara qadaa'ullah haqq ndax dogal bi yàlla li mu wàcce teg ko loolu moo dina nekk dëgg te loolu dëgg mooy mooy dëgg dëgg moo dina yelloo ñu doxi ko wala wa shartullahi awsaq te li nga xam ne mooy charte bu yàlla condition yàlla teg loolu mooy li gën a dëgër voilà te lii la teg ne lii lay demee kanta ku fi teg lu wuteeg moom liñ teg fële lañ koy jàllax wa innamal wala te dëgg-dëgg yëg leen li nga xam ne mooy ak méngoo li man ñeel na ka nga xam ne a taq mooy ki nga xam ne moo goreelu jaam loolu la méngoo googu la dox seen diggante mu kookoo ko moom léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci ñaareelu hadith bi ci bi te la mooy avant dernier bi ci alhamdulillah ndax ñetti xadiis kese mooy xadiis numéro deux cent soixante quinze muy ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom mu ne an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala anhuma annahu kaana yasiiru ala jamalin fa a'yaa fa an yusayyibahu فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقيه قلت لا ثم قال صلى الله عليه وسلم بعنيه فبعته بوقيه واستثنيت حملانه إلى أهلي falamma balagtu ataytuhu biljamal fa naqadani samana thumma raja'a fa arsala fi ithri fa qaala sallallahu alayhi wa sallam aturaani ma kastuka li axuda jamalak xud jamalaka wa daraahimaka fa huwa lak kon alimaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Jaabir mu ngi jële xadiis bi ci Seydina Jaabir ibni abdillah di doomi ci ñu abdillah annahu kaana moom de kaana nekkoon na yasiiru doon dox ne waroon ala jamal ci benn gëléem boo xam ne bi jógowoon ci ab xare voilà loolu la donc léegi ñuy dëpp léegi nag moom mu nekk ci gëléem goo xamante ne nii gëléemam nga fa aya ci la la ndox ñu ñibbi di dem Medina léegi nag di ñibbi fa aya gëléem gi lottu quoi mooy mu lo lottu ci yoon wi léegi manatul quoi mooy la manoon ba mu te dem ba manatu ko amatul kattan assez de kattan amatul force amatul doole gu doy ngir mën a dem quoi oh loof na gëléem nga fa yo aya am mooy àggul sax ci lox ba ba dootul yëngootu mais bon dafa lottu quoi léegi mooy ajaza wala moo lottu na léegi wa ah, fa arada yusayiba sëy naa Jaabir dem sax ba jàpp na bon kii moom da naa ko bàyyi rek mooy naa ko bërgal après quoi ndax yi gëléem gii moom a ah, bërgal fa lahiqanii nee na mu dab ma léegi mooy bi ñuy dox noonu ci convoi bi fa lahiqanii nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di may dab fa daani mu ñaanal ma ci sama gëléem gii nga xam ne loof na ndax da koo wax ah gis ko lu mooy lu tax nga nekk ci gannaaw mi ak yooyu quoi <laughs> voilà léegi nag mu wax ko ni mu demee mu ñaanal ko wa daraba ba pare bu daal di dóor gëléem gi laal ko dóor ko doo ko teg fa saara sayran lay gëna di daw daw boo xam ne masula daw daw du mel ba ma ko amee ba léegi voilà fa qaal léegi nag yonent ware saa sam dama bianihi bi uqiya ne ma jaay ma ko ci benn uqiya jaay ma ko benn uqiya voilà mooy quarante dirham voilà ci fidda voilà ñeen fukk <laughs> ñeen fukk ay dërëm ci xaalis voilà jaay ma ko ci loolu qultu Seydina Jaabir nee na ma ne ko laa ah déedéet yonente mi alayhi salaam yéé déedéet summa qaal nee na yonente mi alayhi salaam ginnaaw bi mu ne ma bi'nihi jaay ma ko rek fabi'tuhu bi uqiyya léegi nag bon ma jaay ko ko ci benn ugi yëpp ne ko waa baax na léegi kon jaay jaay naa la ko waaye nag condition wastanaytu ma daal di seppee ne mooy jaay naa la ko waaye à condition humlaanahu mooy nag may permettre maa koy war ilaa ahli mooy dama koy war ba nga may ñibbee Medina ko ni àgg ba sama kër ba sama njaboot léegi nag ma door la koo bàyyee mu ne falamma balagtu ataytuhu bil jamal bi nga xam ne nee na falamma bi nga xam ne ci laa agsi ba agsi nag fi nga xamante ne mooy Madina sama kër moom ataytuhu ma dem ba àgg daal di koy ëndil fekk ko fam ne loolu mooy ci mbooloo mi la noonu ci jàkka ja fa ataytu wala këram voilà jàppatuma ma mais am na ci riwaay yu leeral ci jàkka ji wala këram la ne woon alayhi salatu wassalam nee na fa ataytuhu bil jamal loolu këram la woon këram la woon bu ma juumul si si ma ëndil ko bil jamal ci gëléem bi fa naqadani thamana mu daal di may mooy jox ma pièces yi mooy jox ma xaalis bi daal léegi léegi nag ma dellu fa arsana fi firi waaye fa naqadani jamala mooy euh, lii riwaaya bii dafa tënk waaye mooy dafa ñëw bi mu ñëwee ba ci euh, bi mu àggee Seydina Bilal la yonent ma ne saa saa Bilal euh, ne ko fay ko jël ko nga jox ko ndax moo doon trésorier am moo doon yor wàllu kopparam ak xaalis sama jooy alalam quoi ne ko léegi jëlal nga jox Jaabir nii nangam léegi loolu lay wax waaye moom moo ko digle moom mu ne fa naka moom ci boppam moo ko def benn la buñ ne président bee tabax autoroute à péage bi est-ce que moo ko newoon di tabax si moo ko nekk voilà kon fa naqadani samana mu daal di may jox def ko ay naq def ko ay kii jox ma voilà ay pièces jox ma xaalis bi nag summa mooy njëgu gëléem gi summa rajaatu ma de ginnaaw gi nag ma dellu jël xaalis bi uqiya yi fa arsala ah mu daal di yónnee fii isri ci sama gannaaw ku ma topp fa qaal léegi nag mooy dama def rek mu yónni ma mu yónnee nañ ma dabaa bu ma ñëw léegi bi ma ñëwee fa qaal mu wax moom alayhi salaatu wassalaam ne ma aturaani ndax da ngaa yaat est yaakaar nga ne man maa kastuka damaa waxaale yow mooy ndax dañ loo waxaal dana ko jaay ma ko lii mu a ko noonu mu ne ko jaay noonu mu ne ko jaay ma ko nii rek léegi loolu noonu mu ne yaakaar nga ne dama laa wax loolu le mooy jamalaka sa gëléem gi ba am ko li aaxule ngir ma jël jamalaka sa gëléem gi jëlal jamalaka jëlal sa li nga xamante ni mooy sa sa sa gëléem gi wa daraahim ak sa dërëm yi ma la fay yi ma la joxoon bi ma ko jëndee lool jël ko ak gëléem gi jox naa la ko dara foofu wala ñeel na la kon nag mu ngi noon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bi te mooy xadis deux cent soixante-seize muy xadis bi nga xamante ne nii mooy deux cent soixante-seize muy ñaar téeméer ak juróom-ñaar bu ak juróom-benn mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yabii'a haadirul libaad wa laa tanaajashuu wa laa yabii'u ar-rajulu alaa bay'i akhiihi wa laa yaxtubu alaa xitbati akhiihi wala tasalu almaratu talaaqa uxtiha litakfa'a maa fi inaa'iha kon alimam Abdul Ghani ibnu Abdilwaahid al-Maqdisiyu rahimahullahu taala muy wax ci xadiis bu mujj ci buntu bii nii mu ne an Abi Hurayra mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ardaa annahu qaala nee na nahaa rasuulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam tere na ay yabi'a muy jaay xaadirun ku teew nekk ci dëkk bi ab citadin koo xam ne réew taax la dëkk muy jaayal li baat koo xam ne ca kaw nga dëkk ab baat yi la ab ba ci baat yi yegg la jóge kooku ab kooku moom doo ko jaay waaw baat doog ko jaay mu ne loolu da koo tere loolu gisoon yàgg nañ ko fi wala tanajasu te bu leen def najas an najas mooy la mooy man may yokk gisoon nañ ko tamit may ñëw fekk am marchandise mu ñuy jaay ñu bari bëgg ko kii ne man lii laa ci man kii ne lii laa ci man kii ne lii laa ci man man ma nekk fi di yokk rek mais defuma ko ngir jënd ko de waaye ngir damaa koom bi nag soit kii jaay wala yëg na mais loolu mooy jëf jooju mooy najas di yokku. te man aw ma yéenee jënd ko waaye ngir sonal waa ji ko dala jënd wala ma concours ma ma ma ma ma kombi nag kii jaayam yooyu ngir mu am ci lépp loolu le loolu lay tere wala tanaajashu bu leen def najas de loolu dañ koo tere wala yabi'u ar-rajulu ala bay'ihi wala yabi'u ta bu mu jaay nag ar-rajulu ku góor kii loolu nag wax nañ la góor jigéen a ci am amul mafhum amul nga naan moo góor la kon jigéen man naa def déedéet wala yabi'u tamamo jaay ar-rajulu samsi nit ki ala bay afi ci kaw njaayum mbokkam bul fekk sa mbokk ñëw bi jaay hein waaye ne bon jox ma affaire bi ma yóbbu xool après dinaa ko ma xool ndax dinaa ko jëndam dé yow nga jaar ci ginnaaw ne ko i eh, sa waay sa waay dalaa nar a nax benn loo ko affaire bi mag bu ñëw jaay nag bu gën lii wala wàññil la ko waaye la loolu lay wax loolu mooy jaay ci kaw jaayum sa mbokk wala loolu am misaal la am na yeneen wala yabi' te bu mu jaay ar-rajulu tamsi ala bay'i ala bay'i akhi ci kaw njaayu mbokkam wala yaxtub ta wala yaxtubu ta mu nekk di xutba de mooy di la di ca di <laughs> mooy di <laughs> di labat voilà di labat ala xitbati axi ci kaw labatu bokkam yow ab ab ji waa yoo xam ne gis na benn soxna bu mu xemmem bëgg koo denc soxna dem waxal ay ay mbokkam ba daanaka léegi ñu mooy daanaka dig nañ ko xaw nañ koo dig ni may nañ la ko yow nga jóge ne parce que nee nga moodu moodu ba voilà ab fois France nga jóge wala Italie ki waaye wala Canada wa suuf ay wala yoo yole nga ñëw sawaay débarqué waaye dóor meer bi wala paali ak paali ay millions ne leen tël ka ay ngir nga nangu femme bi après quelques jours de suba nga daa dëkka ñu koy may waaja moom nekk fa di misère loolu dafa xaram <laughs> voilà voilà yow <laughs> te moo ko tey moo fekk mu xam ko bu dee xamu ko waaw soo incident diplomatique bu mu xamul la waaye mu yëg ko ne gaa yi sawar gis nga boo gaaw wallahi gaa yi yaa ngi koy waaja maye de gis nga femme boobu fii sawaay dagg bii kay ne tax daal di ñëw dóor premièrement jàddul sax këram ñëw rek ci payeeg maire yi sawaay te foofu sa ndaw sa jaay fa lii kayow dóor ci taabal ji gaay payi ak maire yi <laughs> après daal di daal ji nekk fii moom di fonctionnaire ci dëkk bi moom te ñu naroon koo may gone gi waaye fii saay ci ministère de l'éducation bi ah saay nag jàll ne waaye la commerçant la wala kuy góorgóorlu la ñu dóor ko fee parce que Moodu Moodu ñëw moom poosam diis na loolu dafa xaram wala yax wala yaxtubu ta bu mu bu mu de la wadde ka ala camsi ala xidmati yaqi ci kaw eh, canu mbokkam wala tasalu almara te wala tasalu ta bu mu laaj almaratu ndaw si jigéen bi tana xawtia ña yow fekk koo xam ne mu ngi sib sëy yow si kii jigéen ña yow ab jigéen boo xam ne sa mbokku jigéen la nekk ci xëy léegi nag yow nga fexe ah nga nga gisee borom këram quoi bëgg yow na ko fase takk la voilà <laughs> wala tas alu bu mu laaj an mar'atu ndaw si talaqa fase ukhtiha mbokkam mooy mbokku nitam mbokku <laughs> voilà am na bon jigéen ñi julli ñi kese lay wax wala même bu dee yéeféer la waaw yow li gën a dëgër loolu jigéen julli la voilà wa tanta bu dee yéeféer taw ab yéeféer ab denc ko koo xam ne moom aman eh, na yaakaar ne bu ko takkee mën naa dugg ci l'islam loolu na lu ci li gën a dëgër bu dee ne bon ñoom al imam an-Nawawi na non non non lii jigéen ñëpp ku góor jigéen ak bii daal insha daal ñun léegi gis ne moo gën a dëgër waaye daal mu ngi noonu léegi ku dem ci sara di nga fekk boobale léegi daal kon ne kon mu ne euh, bu mu laaj li nga xamante ne nii mooy talaaka li nga xamante ne mooy sa euh, bu mu laaj benn jigéen wala tasanu bu mu li nga xam ne mooy ndaw si talaaka pase uxtiha ki nga xam ne mbokkam la wala euh, ngir lan daateel bi li taksi ah ngir mu dëpp daal di dëbb mu daal di dëpp waaw yoor mooy dëpp wengal ma maa fi inaa'iha li nekk ci ndabu ndaw sa mooy xéewal la ko borom bi naraw na defal paar ba mu ko mayoon bu ndeesoon ci sëy bi loolu bu gis ne i waaye yow faam bii daal kii kii kii ku mel nii naka lay amee jabar bu mel nii ah bàyyi ma fi man ah kii na fase kii ne ko fase koo te nga takk ma xam nga nag maa ko gën a am classe yooyu tam ah kii nga xamante ne xaw nga foo ko jëlee ca kaw gaag yooyu non kaw kii ko ndax lan mu ñu xool que ni waa ji boroom alal la boroomi ndomboy tànk la bu ko defee moom mu jël place waa jële loolu lay wax ne li tak faa